shariat li ñu ñu jiitu woon la parce que lii Seydina Yuusuf shariat la yoroon seen shariat ñoom lool doxoon na ci sinon doon koon laaj mais fii yorent lay saa saa laa tas al imaara waaw <laughs> waaw comme ni nga xam ne xadiis yi ñuy gis yi ci tegu yu Seydina Abu Dhar ak li nga xam ne mooy ab xadiis Seydina Abu Hurayra bi muy mujjee loolu dinañ ko gis ma ne la yooyu day dëgëral ak li ma mooy xër gi ndax hadith sayna Abu Hurayra dana innakum satahrisuuna ala al imara wa satakunu nadamatun yawma al qiyama yéen di nekk ay jiit jiite taw xër séef naa nekk rëccu bésub taxawaay la kon mooy li ñu la wax xër <laughs> nga ne ma loolu shar'u man qablanaa la jiitu woon la ma ne la waaw li gën a dëgër mooy shar'un lanaa suñu sariya la sariya ñu jiitu woon am na yoo xam ne sariya da koy nettali mu nekk wala sariya boo xam ne daa am yonent bu jiitu woon bu ko xam ne loolu lañ doon doxal suñu sariya ñëw daal di koy daq waaw comme la xawoon ci waa banu Israaïl nga xam ne bu kenn ci ñoom daal di woon. sobe laaloon yéeréem da doon dagg foofee loolu du suñu sariya suñu sariya fu sobe laal bu dee fàttale ko woo ko ko danga koy raxas danga koy wala nga xoos ko bu dee ñi nga xam ne nañ nañ xoos doy na izalatul najaasa nan lañ koy dindee wala nga weer ko foo xam ne dafa wow koŋ ba naaj wi kii ko ngelaw yeeg yooy loolu dina tax mu dem kama yaqulu alxanafiya rahmatullahi alayhim waaw loolu kon loolu noonu bu koy rent bay saasaam nettalee c'est pour ne loolu sharia am dind na ko mu am yoo xamante ne nii sharia da koy nettali waaye suñu sharia ñëw saxal àtte boobee waaw mooy li nga xam ne mooy rajm gi nga xam ne moo newoon ci aay ci ci euh, tawraat ku sangewu bu dee ne dafa njaaloo koo xam ne mas naa marié daal di njaaloo ba nga xam ne yahuud ya ko defoon ñëwoon di ak tew yonent bay saasaam yonent bay saasaam dafa ñëw ne leen ñëw leen ñu ah, ubbi leen tawraat ñu ubbi tawraat waaja ko doon jàng di jàng ba ñëw aaya bi ñu def aaya tur ñu muggi cee loxo sayyidina Abdallah ibn Salam radiyallahu ta'ala ko yëgatil sa loxo laa wax te nga liir mbir mi muy nëbb mu liir ko ñu gis ci aayatu rajm loolu aayatu nuur aay nekk su suuratu nuur dafa ñëw dëggal loolu waaw sariya ñuy jiitu la woon suñu sariya ñëw daal di koy appuyer léegi nag moo am ci sariya ñuy jiitu woon loo xam ne sariya suñu sariya gisuñu ci lu leer loo xamante ne da koy addu dàq ko wala mu saxal ko waaw loolu nag lañ naan la li gën a dëgër mooy isaalam yu xaalif bu dee ne sariya boobu ñëw fa ñëw saraw man qablanaa boobu wuutewul ak li nga xam ne mooy suñu sariya nga ne mooy bu ñu lu ko wuteel ma ne bi ñu jóge daa leer boobu sariya moo ñëw alxuraan ñëw aayatul rajm Seydina Omar radiyallahu anhu discours bi mujjee loolu leeral ne loolu aaya la woon ci al waaw damay ragal nag nit ñëw ëllëg naan ah loolu amul ci ci ci sharia bi alors que na ko Abu Bakar def nañ ko def nañ ko waaw radiyallahu taala anhum kon loolu dafa leer mais alors que loo xamante ne nii suñu sharia waxu ci dara waaye boobaa dañuy xool est ce que wute nag suñu qawaaidu sharia yi wala déet léegi ñu ne nag Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam ñu ne non euh, bon yow Seydina Yuusuf kat yow lii aay bii nga wax gis nañu fii laa tas al imaara leer ma bul laaj ma ne la may naa la loolu même bu dee ne dinaa ci ñëwaat may naa la nga ne loolu seen sharia la woon ñun suñu sharia yonent lay saa saa moo ne laa tas al imaara bul laaj al imaara ma ne la est yaa fay may naa la boobu léegi nañ ñëw. ci nettali axaasuda ci wàllu xadiis balaa boobu sax dañu waroon a jël xadiisu Seydina Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi waaw waaye lañ jël axaasuda comme que njëkk nañ koo tudd comme ni nga xam ne al imaam al-Bayhaqi indi na ko ci ad-Dalaa'il boo demee ci al-Bidaaya wa an al-Ibn Kathir mu ngi koy reprendre foofu naka noonu boo demee ci az-Zaad al imaam Ibn al-Qayyim Euh, euh, euh, al-Jawzi al-Jawziya al-Jawziya imaam Ibn al-Jawzi <laughs> ak al imaam Ibn al-Qayyim al-Jawziya bokkuñ imaam Ibn al-Qayyim bii moom mooy taalibi imaam Ibn Taymiyya bi kële moo leen jiitu woon Ibn al-Jawzi Abu Bakr rahimahullah rahmatullah ala al-jamii' muy nettali Ziyaad ibn al-Haaris as-Sudaa'i nga xamante ne nii benn saxaaba la woon boo xam dafa ñëw délégation délégation waa Soudan. nettaleen bu gudd la ay xarbaax yu bari gisoon nañ ko ci siira bi ci guddal moom axaa sudaa sudaa un voilà hein sod daal alif mamduuda buy xëcc ak li nga xam ne mooy hamza nettaleem ba muy nettali moo yonent bay saab saab ba mu fa ñëwee ak loolu ba nga xam ne ci la ko doon wax ne man dama laajoon yonent bi saa saam an yu amirani ala qawmi dama ko laajoon mu daal di may jiital ci ay ñoñam mu bindal ma ba téere buy benn bataaxal benn missive benn lettre buy wan ne moo ko def yonent bi saa saam daal di koy def waaw mooy kii lan la dafa laaj laaj nag yonent bi saa mu def ko mu jiite ay ñoñam yonent bi saa saam di koy def bindal ko ko waaw kon moom talabal imaara al amla si. yonent way saasaam def ko bind ko ñu ne la lii day jàppale kon que ne li Seydina Yuusuf doon wax alayhi salaatu wassalaam kon laa tas al imaara bi mooy ñi nga xam dañ cee xër ak ki nga xamante ne ni même xëru ci waaye dafa am faiblesse manu koo yor waaw jàpp na ne man na ko waaye yow nga xam ci moom loo xam ne ay caractère yoo xam ne xam nga ne kii manu koo yor te loolu la yonent way saasaam wax Seydina Abu Dar Jundub ibn Junaada al-Ghifari yi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom ci boppam am na ci riwaay yoo xam ne ne maa laa Yonent bi saa saa mu def ma mu jiital ma dara mu ne ko yaa Abaa Zarr dama laa bëggal li ma bëggal sama bopp bul jiite ñaari nit waaw. ndax Yonent bi saa saa xam ne Seydina Abuu Zarr ak caractère am caractère am ak ni nga xam ne noonu la mel moom mënu la jiite moo tax mu ne ko bul jiite mukk ñaari nit bu leen jiite waaw waaye alalu jirim sax bu ko bu ci chargé kooku xam na Seydina Abu Dar radiyallahu anhu ñëwul di laaj loo xam ne moom daa jàpp ne manu ko pourtant yonent bay saa xam na ci moom ne manu ko waaw loolu moo tax ab sëriñ dina xam walla boo koo xam ne yàlla may na ko yenn intuition yi dina xam ci taalibe yi wala ñi nga xam ne di leen gis ak xaritam yi ku nekk li mu man ñoo surtout bu leen xawee jar bu expérimenté leen ci yu ndaw yoo xam ne joxoon nañ leen ko mu gis ne manuñu ko loolu na leen laayi biir te yàlla tax ne ko ah sa waay ñan de li ma bëggal sama bopp laa la bëggal ba ma sañoon gis nga poste yi ñuy joxe bu ci jël dara waaw bu ci jël dara bu boobaa man na koo leeral ndax yonent may saa saam fii dafa leeral Abu Dar lu tax comme niñ koy gisee jarul ñuy anticiper ci xadis yi bi tegu ci bii waaw kon fii liñ ci bëggoon a wax oh, mooy axaasu de muy Ziyaad ibn al-Haaris nee na damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa kuntu sa'altuhu qabla an yu'ammiranii alaa qawmii wa yaktub lii bi alayhi ko defee lool bindal ko lool yonent bi alayhi salaatu wa salaam après daa am benn discours bu mu doon def am ko laaj mu wax ci jiite euh, problème yi ciy am en général axaasu daa déglu ko mu waxaat beneen affaire boo xam ne moom it da koo laajoon mu déglu ko mu pare ma ne yonent bi alayhi salaam Euh, jëlaatal li nga ma li ma defoon mooy aqil nii waaw mooy bésaar ñema lañ ma faloon delloo naa la ko yonent may saa saa ne ko mais lu tax mu ne ko ah li ma ma dégg la nga wax li nga wax <laughs> ah li nga wax loolu moom daa tax ne man moom man moom dootuma liñ ma defoon ma jiite bàyyi ko waaye lii dëgëral mbir mi ba léegi mooy yonent may saa saa neewu ko lu taxoon nga may laaj bi ko koy njëkk laaj pourtant da koo def mais moom moo gis ne yonent bay saa salaam bi muy wax gravité wu jiite ci la ne yonent bay saa salaam kon nag jëlaatal liñ ma defoon mais teewul nee na yonent bay saa salaam ne ma waa léegi dullani ala rajulin min qawmika asta'miluhu nee na fa dalaltuhu ala rajulin minhum fasta'malahu waaw nee na yonent saa salaam ne ma waa léegi comme que léegi yow retiré wu nga quoi <laughs> waaw ñi ñoo doon ut jiite ngir ragal yàlla ngir doxal ci li nga xam ne mooy jaamu yàlla ci lañ jiite ba déggee yonent way saa saa am gravité wu jiite fekk daan ku ñëw laaj ko axaasu daa ne ci wetam déglu mbir yi bi yonent way saa saa waxee li wax a pare la ne ko yonent saa ah comme que yaa wax lii nga wax jëlaatal li nga ma defoon yonent way saa saa am ne ko léegi waa léegi tegtal ma benn nit ci sa yu ñoñ bu ko defee ma def ko mu jiite leen nee na ma daal di koy tegtal benn waay ci ñun ci ñoom mu daal def mu jiite ñu waaw allahu akbar kon loolu moo tax al imaam ibnul qayyim ci azad rahimahu llahu taala waaw mu ne wa fiiha bokk na ci nettalib sudaa bi axaa sudaa ah liñ ciy jànge bokk na ci jawaazu ta'miiril imaam wa tawliyatihi liman sa'alahu dhaalika idhaa ra'aahu kuf'an wala yakunu su'aaluhu maani'an min tawliyatihi wala yunaaqidu haaza qawlahu fi al-hadiith al-aaxar innaa lan nuwalli alayhi lan nuwalli alaa amalinaa man araadahu fa inna as-Sudaa'iyya innamaa sa'alahu an yu'ammirahu alaa qawmihi xaassatan wa kaana mutaa'an fiihim muhabbaban ilayhim wa kaana maqsuuduhu islaahuhum wa kaana maqsuuduhu islaahahum wa du'aa'ahum ila al-islaam fa ra'aa sallallahu alayhi wa sallam anna maslahata qawmihi fi tawliyatihi fa ajaabahu ilayhaa wa ra'aa anna dhaalika as-saa'il innamaa sa'alahu al-wilaayata li hazzi nafsihi wa maslahatihi huwa fa mana'ahu minhaa waaw waaw fa wallaa lil-maslaha wa mana'a lil-maslaha fa kaanat tawliyatuhu lillah tawliyatuhu lillah wa man'uhu lillah allah al imam Ibnul Qayyim bark yàlla ko war a génn ay ay ay ay ay njàngat <laughs> non wara sira bi non imam Ibnul Qayyim vraiment ma sha allah quoi boo ñëwoon di njàngat yi moom boo duggee ci mel noonu ba jël li mu wax ci azan moom day doy kifaaya moom fii kifaaya allahu akbar <laughs> mu ne nettali sura bi dañ ciy jàngat possibilité imam bi président bi wala ci nga xam ne mooy ministre bi war a jël ay post yoo xam ne day am ñu muy nominer ay nomination yu muy def mu jël nommer koo xam ne da koo laaj laaj na ko ne ko laaj ko ne teg CVM laaj ne voilà ngir mu nekk xam nga masala bi masoon nañ ko traité ñu naan waa léegi kon man bu ma jàngee ba pare teg sama CV wala dépose sama CV daa xaraam ma ne la non xaraam ah mais nekk loo xamante ne il faut mu nekk loo xam ne doo ko def ngir sa xazu nafsa loo xam ne mbiru jaam yee ñoo gàllu yow nga def ko ngir rek naa riche nu ma amee xalal baax na bu boobaa yaa ngi dugal sa boppu ci gudd voilà xutum xaalis warul a tax nga teg yooyu fële il faut gars yi xam ne poste yi leen di jox que ça soit démocratie fépp ci yam manoo ne non comme que suñu réew mi daal doxaluñ fi sare aman jëfee sa këjëba à faransa bu la monsieur le préfet nommé fenn amoo droit di fa njuñ njaaj yow li ngay moytu ci juujaaj gi yëpp mooy da ngay bañ fisc beeg wala boog euh, euh, gaa yi jàpp la mais xalaatoo ci sa borom yow yaa yiis sa borom nga war a teg même bu doon ne yow dañ laa am caw confiance aveugle fa in lam takun tara fa innahu yara bu dee ne gisoo ko xamal la sa boroom mu ngi lay gis kon mu ne hadis bi dañ ciy jàng possibilité njiit bi daal di nominer ñoo xam ne ndaxalaaj nañ ko ko bu gisee ne ñooñu nekk nañ ku am mooy alhamdulilah yelloo nañ affaire boobee te am nañ compétence yi war ak ragal yàlla gi loolu mooy ko te mu ne te nekkul laaj bi mu ko laaj waru la nekk rek comme que laaj na ko du ma ko fal dara déedéet wala yakunu su'aluhu mani'an min tawliyati kene man daal képp ku ñëw laaj ma ki saa si d'office du ma la jox du ma la fal mu ne lii nag opposé wul ak beneen xadiis mooy bu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi mbokkam yi ñëwoon doon ko laaj ànd ak moom ñu dugg ci yonent bay saat saat ñu laaj yonent bay saat saat ne ko dañoo bëggoon nga fal ñu fenn def ñu jiite fenn wala nga caata ñu leen Seydina Abu Muusa am kersa lool <laughs> yonent bay saat ne leen ñun suñu lii nii du ñu ko jox koo xamante ne da koo laaj suñu liggéey yii duma ma chargé ay liggéey jox chargé daal dinay fal fenn jox la chargé la mission ci koo xam ne da koo laaj Seydina Abu Muusa ne biñ génnee mu ne leen bu ma xamoon ne lii wa taxoon ngeen dugg ci yonent bay saat saat doon woon ànd jiir waaw Allahu akbar radiyallahu anhu ci ashar yi may mu ne loolu wute amul opposition xadiisu euh, Ziyaad bi ada axa suda bi ak xadiisu Seydina Abu Muusa bi radiyallahu ndax fa inna suda yi ndax kat suda yi mooy axu suda <laughs> moom euh, da laaj ngir mu jaa laaj yonent way sa ngir jiite ay ñoñam exclusivement mu nekkoon koo xam ne ñoom ku ñu toppoon la fa moom sa ñoom ku ñu soppoon te li mu jublu woon ci jiite leen mooy yëwénal seen mbir woo leen ci l'islam yonent way sa sam gis ne loolu maslaha la ngir ay ñoñam bu dee ne def na ko mu jiite leen te nekkul ku ñu bañ ndax bul fàtte la mu waxoon te hadis ay na Abu Hurayra ba ñett ñi nga xamante ne dinañ am problème ki nga xam ne ima qawmun imaamun ya umma qawmun wa hum lahu kaarihun koo xam ne day jiite ay nit ba pare gaa ay bañ ko voilà kii nag kuy sopp la moom ta li ko taxaw na jóg mooy woo leen ci diine yonent way saa saam daal di koy nangul loolee mu ne kantaa hadith sayna abu muusa bi ñoom ñooñu dañ ko koo laajoon kooku daa laajoon li xam di nafsi ndax do xam nga jóge ne ñëw ci yonent way naan ko falma bokkul ak ki nga xam ne moom ay ñoñam la fi ñëw délégué ne yonent way saa salaam fekk ku ñu sopp mu ne kooku da koo laajoon am na lenn ci bakkanam lu ci newoon lu bëggaloon boppam ak maslaxaay boppam yeneen tubaab yi daal di koy xaj parce que bu fàtte moom mooy docteur xol yi ak li nga xam ne mooy amaa yar mi mu xam ne kii nii mu ne man du ñu jox lii koo xam ne dañu koy laaj mu ne fa manaahu minha looloo tax mu daal di koy tere fa wallaa lil maslaha axaa sudaa da koo defoon mu jiite ndax maslaha wa manaa lil maslaha waaye dafa xañoon tële ne ko du ma la fal mbokk Seydina Abu Muusa bi ngir maslaha fa kaana tawliyatuha ah tawliyatuhu le fait que muy fal ak falam sa nomination moom alayhi salaam lillah ngir yàlla la waaye wa manee xañ falam nominé kenn tamit lillahi ku mu xaj rek lillahi la kon nag mu ngi noonu eh, ma ne la woon am na beneen luy dëgëral lii muy xadiisu Seydina Usmaan ibn Abil Aas Usmaan ibn Abil Aas nga ne ma ah Usmaan kan ma ko ah Seydina Usmaan ibn Abil Aas bokkoon ci waa Saqiif ci waa Taif man de damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadith mu ngi ci musnad al imaamu Ahmad rahimahullah eh? mu ne dama ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam qultu ya rasuulallah hadith bu wér la ij'alni imaama qawmi qaala anta imaamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhinan laa ya'khudh 'alaa aadaanihi ajran daal imaam Ahmad kese ko solo de moo tax ah, euh, daal na koy indi na rawaahul xamsa waaw <laughs> ne rawaahu solo na bi al xamsa muy juróom ñi daal di nañ koy solo wa xassanahu Tirmidi mu ne al imaam at-Tirmidi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at daal na koy solo mu ne euh, alxamsa al imaam alxaakim soloo na ko na ko noon al wéral na ko imaam ibn Xuzayma soloo al euh, imaam euh, ibn Abi Shayba it soloo na kon mu ne nee na laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne salaam ij'alnii imaama qawmi ne yonent salaam def mu ma jiite samay ñoñ yonent bay saa saam ne ko anta imaamuhum yow yaa leen jiite waaye def naa la waaye nag boo leen di jiite waqtadi bi ad'afihim deel yow sa bosol na nekk ki gën a néew ki gën woyof ci ki gën néew doole ci ñoom ndax al ci doon waxoon beneen xadiis ba al amir ad-da'ifu amiru rak ki néew doole mooy jiitu convoi bi convoi bi manu la waaye non non non yéen ngeen yore Tesla ay oto yu baax ay 4x4 ay Toyota ay jiw yu baax yooyu dëgër waa ji yor bu yàgg boobee gannaaw bu ñëwaat yooyu nañu toog waay accéléré leen bàyyi ko fa déedéet affaire bi warula demee noonu waaw. da ngeen a war a doxe ci ki nga xam ne moo gën a néew looloo la yonent waaye saa saa doon wax imaam bi boo jiite na fal yu gis na nga woyofal parce que am na ci sa ginnaaw koo xamante ne ni al kabir wa da'if waaw nekk na sa gannaaw koo xam dafa faible ki mage ak koo xam ne aajo la am ak xale yooyu yëpp da koo war a bàyyi xel kon ñooy ñooñu eh, mu ne nag del waqta di del del del del gindeeku di suivre di di di gidewu ci ki nga xamante ne mooy ki gën néew doole ci ñoom wattaxis muazzinan muazzinan te del jàppe li nga xam ne mooy mu muazzin ab ki nga xam ne mooy ab eh, noddukat boo xamante ne nii laa yattaxiz min adanihi ajra du jël ci payam noddam googu nag <laughs> voilà kalamaa noddu ngeen may fay laa wax <laughs> waaw <laughs> kala nodd loolu waxoon nañ ko masala moom taxawoon nañ ci waaw la la la la doomu Abu Mahzura bi waxoon Seydina Ibn Umar man de dama laa sopp ci yàlla Abdallah ibn Umar ne ko man nag dama laa bañ ci yàlla imi i mu ne ko parce que yow da ngay <laughs> da ngay noddu di laaj ñu lay fay <laughs> non gars yi ñoo dëggoon quoi <laughs> masha ah, yaa ngi feet yaa ngi imaginer mel noonu yow ñun ñëw naan la sopp naa la ci yàlla nga ne ko man nag bañ naa la ci yàlla tatatu pas ay foo <laughs> Allahu akbar mais bon loolu insha allahu taala waa baytu maal war nañ ko fa utal dara loolu mooy li gën a eh, yellu eh, eh, utal ko loo xam ne luñ koy jox la waaw loolu war naa nekk voilà euh, imaam yeeg yooyu yëpp te loolu taxawoon nañ ci euh, ci benn wàll xamatuma nag ci ban circonstance la waaye taxawoon nañ ci voilà amaana buñ ci ñëwatee ci biir dina mais ndax côté boobu taxuñoo jóg waaw wattaxil <laughs> mu'azzinan da danga jàppe ki nga xamante ne mooy ab noddokat loolu mooy masalaam njàngale alquran njàngale sunna njàngale nangam ak yooyu est ce que mën nañ cee jëlu nodd ak ak pay waaye nodd bi wax nañ la bul te euh, loolu non loolu bi siira bi nañ ko gisoon dañu ne woon li gën a dëgër insha allah mooy euh, noddukat bi bu ñëw ne euh, imposé na fay leen ma waa du ma nodd déedéet mais bu dee nguur gi ak ñi ñoo xool wala boog bu def association la ñoo xool ne a ah, comme que moo fiy nekk cinq prières yépp tax na manula def li muy liggéey ndax loolu parce que il faut fi jàkka ji avant tamit nit ñi léeg-léeg mu war a dem dem bay dem am ñu ñëw mu war a toog yu mel noonu xaar leen loolu nag bon li mu waroon am fee nañu seet loo xam ne ñun ñoo ko ci wutal salaire loolu mën naa nekk mais li ñuy bañ mooy mu imposer ne euh, la euh, suñu mbokk ma waxoon Burkina Burkina bi bi <laughs> den ak docteur xarit suñu benn xarit <laughs> Burkina bi ak docteur <laughs> Saudia la ne woon après jóge Saudi dem Suisse dan fii la amee doctorat à Lyon 3 <laughs> ñu waay mu ngi Canada ak docteur moo ne Genève euh, euh, la ne ah ajib ajib ajib waaw ah, ajib noddukat bi dana jekki ma dama jekki jàkk ji gëj koo gis ma da yeeg moom di ko nuyu ñu ko xaal ay gii dama la gis a gis fa ak yooyu ne ko non taay dama nekk congé di doxante ci watu jàkka ji te moom saay moom nag comme que a nekk congé saay il est en congé xam nga loolu nag boo moom loolu nag moom daa xaw a ñàng ko waa eh, congé eh, ñëwul <laughs> quand même congé ba congé waale jàkk ji moom loolu day xaw a yéeme quoi moo tax <laughs> loolu la ñoo gënoo dëgër mooy doo laaj salaire ci côté boobu mais gars yi tamit ñoo war a xool luñ koy jox euh, loo xam ne daal moo koy fattal li nga xam ne tamit moom lañ ci loolu moo tax loolu dafa am solo quoi comme ñi euh, Saoudi as di def Ah, mais imam yi c'est pas imaamu fala fala imam ah, ah, euh, ñoom kii euh, Sudays al-Cheikh <laughs> maa euh, maa lii na lañ koy parce que mooy le président de tous les imams de de Saoudia voilà mooy imaamul Haramayni mooy imam bi nga xam ne moo jiite imaamu Médina ak Makka ak mooy seen cheikh ak gaay foofu mais moom mais euh, équivalent wu rang ministre la waaw te teewu ko mooy ci day jiite ah. waaw mais ñun jàpp nañ ne boo dee imam saay yow yalwaan gi yow lañ ko war a jox bu amee kuy sarax yow lañuy ñuy gees dee leen gees ci imam waay mu nekk affaire wala kaana yoo xamante ne nii wala iyadu billah non Euh, hadis bii liñ ci bëggoon wax mooy Seydina Ousmane Ibn Abil Aas As-Saqafi waxoon naa la ma ne la bul foog ne buñ neew Seydina Ousmane rek nga jàpp ne yow saxaaba yi fii mu ne Ousmane ibn Affan kese la yow xamoo li ngay wax <laughs> Ousmane yu bari <laughs> radiyallahu anhu moom kon yonent way saasaam dane ko ij'alni imaama qawmi mu ne ko def naa la anta imaamuhum yow yaay seen imaam parce que xam ne ne kii mën naa jiite kooku loolu ak ij'alni xalaa ala xaza'in al ard kon lii lépp day dëgëral ne waaw sharia man qablanaa waaye suñu sharia est-ce que daa ñëw wuteeg moom wutewul ak moom la muy wax ay cas particulier la waaw képp koo xam ne mat na ci yow xam nga sa bopp njiit bi xam na ko parce que mat na leen expérimenté kooku ñëw laaj ko bu mu ne comme que laaj na ma ko rek du ma ko jox comme la al imaamu Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi daal di wax lii mooy li gën a dëgër ci wax loolu la imaamu Nawawi te lool la dëgëral moom lay wax nii. ne moo tax mu naan ida lam yata'ayyan alayhi aw tad'u haajatun ilayhi ni mu intitulé buntu moom al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala eh, waaw foog naa nag pare nañ ah non des na des na côté kafaara gi des na côté kafaara gi <laughs> mooy xoolal mu ne ko way ida ba léegi Abdurrahman ibn Samura mu ne ko way ida xalafta radiyallahu anhu kon pare nañ ci bële ah côté bële waaw te dañ ciy jànge ba la ñu jàll laayu biir nit ki yonent way saa moo ko interpellé ko nekkul ne man daal ku ma fay la sansaxahu fansaxu ak jullit ci mbokk jullitam mooy bu ko sàkkoo bokk na ci bu ko sàkkoo mu conseil mu conseil ko tekkiwul ne man bu ko sàkkoo ci man man du ma ko conseil ah ah non non non il faut mu sànku ko ah déedéet yeneen tubaab saa sànq initiative am daal di koy propre initiative daal di koy laaye biir kon mu ne ko kon fii mujj te ñu gàttal ko tax loolu bon taxul a jóg fii bunt bi te imaam taxul mu andi ko fi mais daa àggale xadis bi boo waatee ci benn mbir nga gis leneen ne duma ko def wala dinaa def lii nga gis leneen lu ko gën dëkkal demal nga def la gën. kantaan sa yamin ko doone boo damay kon jarul may ñoo koy defe yonent ba suñu boroom wax na ko ci suuratul maa'ida ay quatre-vingt-neuf bi laa yu'aaxidukumu allahu bil-lagwi fi aymaanikum walaakin yu'aaxidukum bimaa aqadtumul aymaan fakaffaaratuhu it'aamu asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahliikum aw kisuwatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyaamu thalathati ayyam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum wahfazuu aymanakum kadhalika yubayyinu allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun suñu borom ne boroom bi du leen jàppe ci ngiñ yi nga xam ne ngiñu du ngiñ gu ngeen dëggu ngiñu folo ay billaay war naa ji nangam ak yooyu mais naa ah yow saa yi soo ma nii du ma la ko jox yu mel noonu non loolu nga xam ne ko dëgguwu ci daal miin yooyu rek loolu moom yàlla du leen ko jàppe parce que façon ngiñ loolu dafa am waaye walaakin waaye dina yu'axidukum dina leen tenir rigueur dina leen jàppe bi ma aqatumul ayman li nga xam nag ngeen koo fas dëgg dëgg lii moom giñe la ci a fa kafaaratu léegi nag boo giñee dara war a def leneen wala nga bàyyi la nga waxoon ne doo ko def te waatoon fa kafaaratuhu na nga koy kafaara mooy it'amu asharati masaakin da ngay dundal da ngay leel fukki miskin ci li gën a doy euh, dikk dóomu ci li ngeen di lekk waaw manu ngeen yéen ñëpp au Sénégal on vous ceebu parfumé ngeen di lekk après yow ba nga ñëwee war a leel ay miskin nga jiwti bu fas déedéet waaw ah, non non non li gën a diggu dóomu ci li ngeen di leele ahlikum seen ñoñ yow ceebu bas bi doon ko jox sa ñaw la xam nga doonoo koon def léegi lu tax bañ na ne kafaaraal génneel muddum koo ak yu mel noonu yu jëm ci wàllu diine moom nga ne ah naa jël bi gën a baax déedéet waaw aw kiswatum boo léegi nag wala nga solloo leen leel fukki miskin wala nga jox leen fukki miskin lu ñu sol aw tahriru raqaba ñetteel bi posi possibilité wala boog nga goreerub jaam fa man la yajid ku ku ku trouvéwul yii nii kooku lu muy def fa siyaamu thalathati ayyam moo tax woor ñetti fan ñetti woor ñetti fan bi du man daal eh, defoon naa lii waa waatoon naa après may kafaara walla war a def leneen léegi kafaara rek alhamdulillah commencé woor xanaa déggoo liñ la fa man lam yajid la borom bi wax ku trouvéwul yi mu jëkk a wax leen fukki miskin bu dee loolu man wax boo ko manee doo fi di woora ah. war leen nga solal leen boo ko manee doo dem di woor dane fa man lam yay def ku trouvéwul yenn ci yii ñetti yii kooku lañ ne nga woor ñetti fan waaw lii mooy kafaara aymaanikum idaa xalaftum waxfadu denc leen te wattu leen seen ngiñ yi waaw naka nii la borom bi di leerale laayaam yi bu ko defee ngeen man koo sant waaw léegi loolu la mooy kon nii la ñuy kafaara wa euh, euh, euh, moo tax yonent way saa am ne ko boo gisee leneen loo xamante ne nii moo gën na nga def moo tax borom bi ne woon wala taj'alu llaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bayna an-nas wallahu sami'un alim suratul baqara ay deux cent vingt-quatre suñu borom ne woon mooy li yonent way saa saa wax sayyidina Abdurrahman yow radiyallahu anhu ibn Samura bul ne bon man lii waatoon naa ko c'est dama ko waatoon ko ne woon naa diw waatoon naa rabbil kaaba laa waatoon ci borom bi que dootuma ko defal ci dara quoi loolu mooy problème bi ñu ne la xanaa déggool yàlla wax yàlla nee na wala tajalullaha urdatan li aymanikum bu leen def seen jiñ yooyu ngeen di jël yàlla naan ah, waat naa ci yàlla moo tax du ma def lu baax ah tax ba leen an tabar bu ngeen bañ a def lu baax wa tattaqu ngeen ragal yàlla tay def lu baax wa tuslihu ak yéwénal bu diggante nit ñi nga ne man war waxoon naa ne ñooñu seen problème dootuma ci dugg waatoon naa ko alors que yow boo ci boo demee wax man ngaa concilier man nga defar seen diggante nga ne doo seeta dama waatoon na ñoom dootuma waxoon ñoom quoi loolu nga la yàlla naan bu leen def loolu wa waaw bu leen jël naan waatoon naa ci yàlla moo tax du ma ja du ma du ma yéwénal diggante nit ñi voilà loolu foo ko teguut kon nag mu ngi noonu loo waat moo tax yonent saasaam ne man duma waat dara ne lii duma ko def gis loo xam ne moo leneen loo xam ne moo gën loolu dul dañ naa ko def après ma daal di kafaare samay nii bu dee yonent way wax loolu lan ngay xalaat yow yow sow te moom lépp lu def lu baax la day gis loo am ne lu gën ma def la gën daal di kafaara la ma ne woon duma ko def bañ koo def